Riyaadu Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xaamisi wal arba'iin ba'dal mi'a. wa an ibni abbaasin radiyallaahu anhumaa anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man aada maridan lam yaxdur ajaluhu faqaala cindahu sabca marraat as'alu allaha alcaziim rabba alcarshi alcaziim an yashfiyak illaa caafaahu allahu min daalika almarad rawaahu abu daawuda wa tirmidi rahmatullahi calayhimaa wa qaala xadiisun xasan waqaal alxaakim rahimahullah xadiisun saxiixun ala sharti ala sharti albuxaari rahimahullah kon al imaam alxaafiz annawawi rahimahullah mu jëkkaat ak ñun ba léegi ci garab gi ñu nekk ci tool bi muy euh, euh, di wax ci li nga xam ne mooy euh, li nga xam ne mooy cent quarante cinq chapitre cent quarante cinq ci kitaabul li nga xam ne moo jëm ci <clears throat> iyaadatul marid ñu ngi woon ci ñaareelu bunt bi ci euh, téere bi muy baabu ma bi bihi lil marid bunt bi wax li nga xam ne moom loolu moom la sharia yeneen saa salaam jàngale ci ay ñaan yu rot yoo xam ne moom la doon ñaangal moom la doon ñaanal way wopp yi ci suñu jotaay bii ñu génn xadis biñ mu woon gis moo doon xadis neuf cent cinq mu ne woon naan wa an abi abdillah Usmaan ibn Abil Aas radiyallahu anhu annahu shakaa ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam waja'an yajiduhu fi jasadihi fa qaala lahu rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam da' yadaka ala alladhi ya'lam min jasadik banim jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadis 906 euh, incha allah amaana ñu tegaale ci bi ci tegu ñaari hadis yëpp euh, muy hadis yoo xam ne ñu ngi ko jëlee ci Mawlaana Abdallah ibni abbas ibni abdilmutalib radiyallahu anhuma wa ardaahuma kon mu ne 906 wa an ibni abbas mu ngi jële ci doomu abbas yi di abdallah radiyallahu anhuma an innabi muy jële ci yonent bi alayhi salaam annahu qaala mu ne nee na man aada képp koo xam ne seeti na maridan ku wopp ku feebar lam yaxdur ajalu te feebar way wopp googee du ci feebaram boobee lay teewe li nga xam ne mooy ci lay génne àddina loolu lay wax loo xam ne jotagul àppam bi ko yàlla defaloon ngir mu génne àddina waaw parce que sinon bu dee ne moom borom bi daa dogaloon ne feebar bii lay génne àddina boo ko ñaanalee lii it <laughs> bu dee borom bi daa dogal ne moom ci lay génne àddina boo ko ñaanalee it moom de toute façon dogalu borom bi jàll na waaw waaye nag waxuñ la bu ko ñaanal nan ngay xam ne day génne àddina mooy man nga ko ñaan yow des nga jaamu yàlla te tamit loolu ñaan bi jaamu yàlla la te borom bi mën na ko soppil euh, loo xamante ne nii mooy euh, bu dul ci feebaram bi mu wéral ko yeneen façon feebar yoo xam ne amaana ay bàkkaar wala yeneen yoo xamante ne nii moom euh, aji wopp ji mën na koo am laata muy génn àddina bi kon nag mu ne wa an ibni abbas mu ne kon yeneen saa sam nee na man aada maridan lam yahdur ajalu waaw eh, nga xamante ne nii daa fekk daa dem seeti benn ku feebar koo xam ne teewul àppam bi nga xamante ne nii ci la war a génne àddina mu ne kooku de bés bu ko hmm, defee bu ko bu ko bu bu demee fa qaala mu wax indahu fa moom bu demee fa moom nag mu wax lii sab'a marratin waaw juróom ñaari yoon waaw juróom ñaari yoon asalullah alazim maa ngi ñaan yàlla mi nga xam ne mooy bu màgg mi rabbal arsh alazim boroom arash bu màgg bi an yashfiyaka mu wéral la yow mi ma seet mu ne bu waxee lii illaa lu dul ne aafaahu llahu min zalika al bala lu dul boroom bi tabaraka wa dina wéral ki nga xamante ne nii ah, eh, eh, aji wér ci feebar boobu ko dal mu ne xadis bi rawaahu soloona abu daawud al imam Abu Dawud as-Sijistani wa Tirmidhi ak al-imam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullah alayhima wa qaala tamam bi mu ko solowee dane xaditun lii xadis la xasan bu baax mu ne wa qaala alxaakimu alimam alxaakim moom it dagoo soloo moo tax mu ne moom it nee na xaditun lii la saxihun bu wér ala charti albuxaari ci chartu imam albuxaari rahimahullahu taala kon est ce que ñoom dong ko solo bu dee ñi nga xam ne ñoom lañ yàgg fii tuddal nañu alxaakim ne da koo wax nee na wér na loolu mooy wane ne moom da koo soloo ci al-Mustadrak euh, moo tax mu ci sharh imaamul Bukhari la nekk rahmatullah alayhi kanta léegi laaj bi mooy est-ce que ñoo kon imam at-Tirmidhi eh, Abu Dawud ak Tirmidhi kefe ci ñu doon gis ñu ak dañ naan non seen sëriñ imam Abu Dawud di al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal moom it daal na koy solo ah. negal imaamu Abu Dawud rahimahullah mu ngi ko ci kitaabul janaa'iz baabu du'aa'i lil mariid 'inda al-'iyaada buntu bi wax ñaan gi ngay ñaanal ko feebar boo ñëwee di ko seet si mu ne haddathanaa ar-Rabii' ibn Yahyaa mu ne ki ñu nettali mooy ar-Rabii' ibn Yahyaa di ar-Rabii' ibn Yahyaa ibn Miqsam hmm? Abul Fadl al-Ashnaani al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Shu'ba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 ñii ne Yazid ibn Abdirahman ibn Asim ñii ne Yazid ibn Abdirahman ibn Hind loolu lépp ay wax la am na sax ñu ne Yazid ibn Abdirahman ibn Wasit ñii ne Yazid ibn Abdirahman ibn Sabit ñii ne Yazid ibn Abdirahman ibn Abi Khalid wallahu ta'ala <coughs> a'lam ne woon Kufa ak fi nga xam ne mooy Wasit rahmatullahi alayhi sëriñ la woon ci al imaamu Shu'ba anil Minhal hmm? moom mii nag eh, eh, kii la boroom al eh, taqrib at-tahdhib imam ibn hajar nee na saduqun yukhti'u kathiran wa kana yudallisu moom nag ku dëggu la waaye da doon juum lu bari bari ba bara doon def tadlis mooy nëpp nëppal kon kii mu ngi noonu anil minhal mu jële ci al minhal ibn amr mu ne al minhal ibn amr al kufi al asadi mawlahum rahimahullahu ta'ala an sa'id ibn jubayr moom moo ko jële sa'id ibn jubayr ibn hisham al-Walibi Abu Muhammad euh, euh, ñi ne Abu Abdillah al-Kufi nekkoon ndongo ci ki muy jël hadis an Ibn Abbas mu jël ko ci Abdallah ibn Abbas ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf Abul Abbas al-Madani waaye al-Makki al-Qurashi nekkoon fële nga xam ne tamit Taif fa nga xam ne fële génn àddina newoon na Kufa jamonoy Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anil jami' an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala man aada maridan lam yahdur ajaluhu fa qaala inda indahu sab'a miraaran voilà bi sab'a miraaran lan lañ am ci riyaad bi sab'a marratin as'alu allaha al-azim rabbal arshil azim hmm, an yashfiyak illaa aafaahu allahu min daalika al-marad noonu la ko al imaamu Abu Daawud deel kantaal imaamu Ahmad ibnu Muhammad moom non imaamu Tirmidi rahmatullahi alayhi moom ko abwaabu tibbi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun haddathana mu ne haddathana nettale mi Muhammad ibn al-Muthanna li <coughs> Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa az-Zamin al-Basri sëriñ wa kutubu sitta rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Muhammad ibn Ja'far mu nekk ñu nettali mooy Muhammad ibn Ja'far di al-Hudhali mawlaahum Abu Abdillah al-Basri siiwoon ci Ghundar rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanaa nettali Shu'ba di bàyyi jiit leen mi ngi gisoon sànq ibn al-Hajjaj amirul mu'minin an Yazid ibn Abi Khalid mi ngi ngi sànq qaala mu ne sami'tu al-Minhal ibn Amr yuhaddithu an Sa'id ibn Jubayr mu ne dégg naa al-Minhal ibn Amr <coughs> gis nañ ko sànq ci sàll al-imam Abu Dawud muy nettali di jële ci Sa'id ibn Jubayr al-Walibi rahimahullah an moom moom mu ne eh, eh, eh, moom Sa'id ibn Jubayr an ibn Abbas an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ma min abdin muslimin ya'uudu mariidan lam yahdur ajaluhu gis nga fii moom dane ma min abdin waaw xam nga fële ma man aada maridan imaam Abu Daawuda fii nag ma min abdin amul benn jaam boo xam ne muslimin bu wammatul yàlla nekkub jullit ya'uudu maridan lam yahdur ajalu seeti way wopp boo xam ne àppam jotagul fa yaqulu mu wax sab'a marratin juróom-ñaari yoon as'alullah maa ngi ñaan yàlla mu màgg mi rabbal arshil azim boroom rabbal arshil azim boroom aras nga xam ne mooy gu màgg gi an yashfiyaka mu daal di lay wéral illaa lu dul ne ufiya dees na ko wéral ci ba eh, eh, hadi kii ne woppam boobu mu ne hada lii de xaditun xadis la xasanun bu baax garibun bu tumuranke la naarifu xamuñu ko illa min xadisi alminhal lu dul ci xadisu alminhal ibn amr rahimahullahu taala eh, mu ngi noonu al imaamu Nasaa'i daal na koy solo ci fil yawmi wal layla hmm, jële ko ci riwaaya imaam Tirmidhi ibn Abbaas mi eh, eh, léegi waaye <laughs> mm, eh, eh, ci riwaaya al imaam Abu Dawud ak at-Tirmidhi an-Nasa'i Yazid ibn Abdurrahman ibn Abi Khalid ad-Dalani te moom dañu mooy Yazid bi nga wax sànq moom dañu wute ci ay mbiram waaw waaw walam yarwi ka ko moom moom à vrai imaamul Bukhari jëlewul ci moom ah voilà moo tax bu nee ci charte Bukhari yi la loolu njuumte la voilà hmm? eh, mooy. moom imaamul Buxaari jëlewul ci moom waaw waaw moo tax waaw le fait que mu ne ala shartul Buxaari ndax bu dee ci shartul Buxaari imaamul Haakim mooy góor ñi nekk ci càllalay imaamul Buxaari Sahih bi ñoo fi nekk te kii nii imaamul Buxaari moom jëlawul ci moom ku mel nii moom yàlla tere imaamul Buxaari du jële ci ku mel nii hmm? voilà mais sauf que euh, euh, solo na ko moom nag al al Haakim ci beneen yoon. ci Abdu Rabbih ibn Sa'id mi ngi gisoon ci jataay yee ñu génn naan temps yi ñu ngi koy gis moom à la place de muy muy muy Abu Xaalid bii voilà waaw waaw bu boobaa nag Abdu Rabbih euh, ibn Sa'id voilà kooku moom sartu al-Bukhari la mu ngi noonu waaw kay bu dee loolu moom ndax dafa am beneen yoon boo xam ne da ko jël à la place de Yazid ibn Abi Xaalid euh, euh, moom kii Abdu Rabbih ibn Sa'id ne fa kooku ku dëgër la kooku ci gis nañ ko ci jotaay bi ñu génn voilà de ce fait bu boobaa day nekk shartu al imam al Bukhari wallahu taala alam kon loolu lu jaroona eh, eh, précis précision la woon léegi eh, bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu xoolaatee bu baax kon hadith bi nii ginnaaw lii nga xam ne mooy taxrij bi léegi kon euh, lëkkaleem ak li nga xam ne mooy bunt bi mooy leer na mooy baabu maa bi bihi lil yi bunt bi wax li nga xam ne moom la ñuy ñaanal ku aji wopp ji ginnaaw yi yi romboon ñu gis ko al imam ibn abbas radiyallahu anhuma di ñu indil di jële ci yonent bi alayhi salaatu salaam leneen loo xamante ne moom wax na ko beneenum ñaan boo xam ne nañ ko boole ci suñu répertoire ñaan yi bu fekkoon nañu xam ko ñu gën koo téye buñ ko xamul woon nañ ko fexe takk euh, bu dee nag takk daal dinañuy të moom wax dëgg yàlla xanaa allahumma shfi sa'dan boobu moom bi weesu war nañ ko waaw allahumma shfi ah wax waaja ibrahima allahumma shfi eh, eh, eh, maymuna allahumma shfi Ousmane allahumma shfi ainsi de suite loolu moom xanaa nag war nañ koo man comme ni saa saa ne allahumma shfi sa'da allahumma shfi sa'da allahumma shfi sa'da nga wax ko ñetti yoon waaw bu dee yooyu yëpp mënuñu ko xanaa ñu jàpp yooyu bii beneen la boo xam ne lan la ñaan gi mooy lii juróom ñaari yoon léegi xikmaay juróom ñaari waxoon nañ ci bii weesu voilà nga xam ne loolu comme li al imaam al baaji doon wax ne du benn yoon la ko yoneen saa salaam di tudd ci eh, yoon bi dund ko ci yoon yu bari ci kii yu bari juróom ñaar boobu dafa am solo voilà léegi eh, eh, mu ne kon lan lay wax rabb as'alullaha al-azim rabbal arshil azim an yashfiyak ñaareel as'alullah al azim rabbal arshil azim an yashfiyak ñetteel as'alullah al azim rabbal arshil azim an yashfiyak ñeenteel comme juróom ñaar la wax as'alullah al azim rabbal arshil azim an yashfiyak juróom as'alu allah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyak juróom benn as'alu allah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyak bu mujj as'alu allah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyak mu go waaw boo ko defee lu dul ne kookee nga seet si mu am wopp boobee borom bi dina ko muccal dina ko wéral ci li nga xamante ne nii mooy feebaram boobee nga xam ne moo ko dal waajoojee waaw léegi bu dee nag comme lim la wax boo xam ne à condition lam yaxdur ajalu waaw boo xam ne ah jàpp ba ko yàlla mayoon nag ci kaw suuf ne ko moom ngay dund nag moo jeex waaw bu dee loolu nag moom waaw wa idha almaniyatu anshabat azfaraha alqayta kulla tamimatin la tanfa'u waaw lakkale <laughs> waxoon <laughs> waaw gaa yi ut ay tamima def ci ay ñaan ay yooy def ay téereeg yooyu mais bés nga bu dee ñëwee moom yooyu yëpp da nga koy sànni waaw benn dootu ci jariñ ndax bu dee ñëwee moom bépp bu doon wax boo ko kiiwee waaw man naa am doo faatu moo tax yooyu moom <laughs> saay ba nga faatu nga seet idaa jaa ajaluhum la yastaxiruuna saa'atan wala yastaqdimuun la borom bi wax gis nga bu seenu àpp jotee kenn du leen yéetal hmm? duñ leen yéexal benn waxtu benn diir nu mu ndaw ndaw waaye nag bu jotagul nag jotagul kenn tamit du ko anticiper mu ngi noonu bu defee seconde ngir mën koo dund dina dund seconde boobu waaw du ñu neexul ñoom diw neexu leen ñu foog ne ñoom mën nañu xasaf euh, effacé dund nit ñi noonu ci loo xam ne bokk ak loo xam ne yàlla dogaloon na ko lu yàgg loolu moom manu la ne waaw loolu mooy yi nga xamante ne ci impossibilité yi nga xamante ne nii nit ki jarul mu ciy sonal boppam ndax ajal yi nekkul hmm, euh, euh, ci loxoy jaam yi waaye ci loxoy ki nga xamante ne mooy boroom jaam yi waaw moom moo moom moom ajal yi waaw loolu mooy boroom bi tabaraka wa taala wa li ajal waaw waaw xeet wu ne tamit xeet yi ni ñu amee àpp noonu ci la nit ñi tamit noonu la am waaw waaw boo yan ajal ñëwee nag la yastaxiruna saa wala jeex na waaw mooy waxoon sànq kon nag loolu la kon nag jarul yenn yi sonal sa bopp la bàyyi leen ay ay ay mu nangam nangam naa kii nangam sa waay <laughs> waaye it boo bëggee rey nit te jot àppam jotul yow moom <laughs> yàgg na a bërëb ba ba ni problème ci at ci kaw suuf waaye boo bëggee fexe dundal nit te àppam jot yow tamit kenn ëppul la problème waaw <laughs> waaw ajalul musammaa joojee moom bu ñëwee ay way bu ñëwee jeex na bi yàlla bind ne ku nekk ci ngay yem te bu ñëwee di nga jëm di di nga dem ku sa bés jot di nga dem waaw ku jotul nag na àddina bi yépp fexe man ngir jëlale fi du mën a nekk waaye nag bu ñëwee nag bu jotee ah borom bi nag dogal la muy dogal bu dee ne daa dogal ne ay nit a lay faat ñu faat la waaw te yàggoon nañ laa fexeel waaye mënaluñ la woon dara parce que sa àpp jotuloon bu jotee nag boroom bi def ni seen loxo ngay jaare tamit mu jaare ci mu ngi noonee kon loolu la koo xam ne ah, man aada maridan lam yahdur ajalu kon mu noonu kon lii bokk na ci répertoire yi nga xamante ne kon ci ñaan yi nga xam ne moom lañuy ñaanal ki wopp al asaluk asalullah al azim rabbal arshil azim an yashfiyak maa ngi ñaan bu yàlla mi nga xam ne mu màgg mi boroom arash mu màgg mi mu feja mu fe mu mu mu wéral leen bu dee ñu bari lañ tamit nga wax leen hmm? as'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyakum wala bu dee ñaar lañ an yashfiyakuma voilà an yashfiyakum mooy mu wéral leen yéen ñépp wala bu dee ñaar bu manul tout le temps ku nekk mu ñëw ci moom wax ko loolu man na ko wax noonu an yashfiyakum voilà wala bu dee jigéen kese lañu an yasfiya kunna voilà kon mu ngi noonu wallahu taala alam al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala